bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa ya hajja albayt allahi alharam wa ya zaira albayt allahi alharam yow mi nga xam ne yaa aj néegub yàlla bi wala yow mi ñëw umra si néegub yàlla bi ziyaar si hani'an lak bienvenue dalal ak jàmm ci bërëb bi ñëw ci dëkku yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Taaba di Tayba di madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam yaa ngi bërëb bu bu bu yéeme bërëb boo xamante ne ni moom lañu ñu gën a miine di alxa di alxandaq muy la tranche ci français muy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa ashaabu wa saxaabaam yi daal doon liggéey fii gas fii yépp ngir noon yi nga xam ne ñoo waajaloon jóge woon ci yahuud yi yi nga xam ne fii lañ dëkkoon Madina ci waa Banu Nadir waaye ñu def seeni kàccorte ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn leen ci ñeenteelu at génn leen ñu daal di dem ñenn ñi dem Xaybar ñenn ñi dem ca bilaadu Shaam ñooñu ñoo toog te seen kilifa ya di Huyay ibn Akhtab an-Nadari ak Sallaam ibn Abi al-Huqayq ak Kinaana ibn Abi al-Huqayq ak Hawza ibn Qays al-Waa'ili Abu Ammaar al-Waa'ili ci mbooloo mu bari ci waa Banu Nadiir yi nga xam ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam leen génne woon Madina ñu dem fi nga xam ne mooy Xaybar ñoo xalaat ci seen biir ne nag il est jot na. ñu daal di dem ngir xarejeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di fay lislaam waaye nuñ koy defee nan lañ koy defee ñu ne dañuy dem gisi waa noon bi gën mag bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne xare yu bari romb na fi ay Ahzab Badar yooyu yëpp ak yi leen ak leneen ñu daldi dem ci ñoom ngir lan ngir convaincre leen ngir daal di leen woo ñu boole seen doole ñoom ñépp ñi nga xam ne ànduñu ci l'islam ñu daal di dem Medina nag fekk fa yonent bi alayhi salaatu salaam daal di fay l'islam waaw ñëwee ci gàttal wax ko sangu Quraysh ki leen jiitoon di Abu Sufyan Saxr ibn Harb mu daal di kontaan ci mbir mi ne inna ahabba an-naasi ilayna man a'aanana ala adaawati Muhammadin waaw ne leen ki ñu xam ne moom lañu dina a sopp ñun waa Quraysh ci nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci noonu ak xare gu ñuy xare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci noonu ci la waa Quraysh daal di nangoo yahuud yi ne baax na du ñu yem foofu dinañ dem gis waa Ghatafan ngir dem gis waa Ghatafan muy beneen waaso bu mag ci waa Quraysh bokkoon ci waa Qaysayl ci ci ci yi bokkoon ci min waa Qaysaylan woole nga xam ne seen kilifa yi moo doon ki nga xamante ne mooy Uyayna ibn Hisn ibn euh, euh, euh, sayyidu bani Fazara muy ak al-Harith ibn Awf ibn al-Murri ñoom ñoo nekkoon sangu waa banu Fazara waaye ñoo doon sangu waa Ghatafan ndax mu ngi mel ni Quraysh nga naan waa banu Hashim ak waa banu Umayya noonu la Ghatafan mooy bi dina mooy tribu bi yëpp mu am nag ay clan ci seen biir ñenn ñi banu Fazara Uyayna moo leen jiite woon ñi nga xam ne ñooy waa banu Murra al Murra ñoom waa ban banu Murra ki nga xam ne moo doon al Harith ibn aw ak tamit ki nga xamante ne nii mooy Mis'ar ibn Rukhayla ñooñu lañ dem gis jiite woon waa Ashja ñii ñépp bokkoon ci ñi nga xam ne mooy waa Ghatafan ndax mooy seen maam léegi nag ñu daal di yahuud yi fexe leen convaincre ne leen nag. nouvelle bu neex xabaar bu neex lañ leen indil ndax kat waa Quraysh pare nañ ngir ñu takk xare ensemble ñun ñëpp ngir dem daal di fay l'islam waaw waa Ghatafan ne woon d'accord nañ waaye bu dee ne waa Quraysh dinañu génn ñu ne baax na ñu daal di dem foofale ci Hijaz convaincre waa ahlu euh, waa ahlu Tihama ak waa Banu Kinaana ñoo ñëpp ñu daal di leen convaincre waaye nag ñu ne leen des na ñun yahuud yii di kilifa yi tudd ci yu yées yi ci yahuud yi waa banu Nadir yi ñëwoon Xaybar ñu daal dina dinañ dem gis seen mbokk ya yi nga xam ne ñoom génneeguñ leen Medina ñu nga Medina ba léegi di waa banu Qurayza ndax kat juif yi yahuud yi newoon Medina ñetti tribu lañu woon ñetti waasu mu doon banu Qaynuqa ñooñu yonent bay saasaam génne woon na leen bu njëkk ginnaaw Badar waa ba banu Nadir moom lañ la wax léegi kilifa yooyu génne guñ leen génn moo leen merloo woon ak bañ l'islam moo taxoon ñu dem gis waa Quraysh ngir ñu former benn coalition benn manko ngir dal ci l'islam waaye nag ña desoon di waa Banu Qurayza mu ne ñoom dina dem gis seen mbokk yoo yële ngir ñu jàppale leen ci lii ñu nekk les ennemis de l'intérieur ci lañ dem gis Ka'b ibn Asad nekkoon kilifa yi nga xamante ne nii mooy waa Banu Qurayza te ki demoon gis ko mooy yu ibn Akhtab an-Nadari kàccor bu mag bi bi nga xam ne ci la ñu def noonu ba ñoom ñépp daal di ñu dagg manko joxante rendez-vous waa Quraysh daal di dajale waaw li ñu am ñu indi six mille et quelques waaye boo dajalee li nga xamante ne moom la Ghatafan indi waa Banu Kinaana ak waa ahlu Tihaama ak Quraysh ak seen mbokk yi ci Ahaabiis yi ci seen alliés yi ne woon ci benn montagne bu nekk ci suufu Quraysh ci suufu Makka di Habshi ñoo tax ñu leen doon Ahaabiis mais bokkul ak dara waa Éthiopie bi ñu dajalee ñoom ñëpp imaamu Ibn Ishaq rahimahullah mu ne nekkoon ñu nekk dix mille waaw dix mille personnes fan lañ jëm ila al madina ñu jëm madina ala saakiniha afdalu salatu wassalam bi nga xam ne ci la ko waa Quraysh waajal ak seen alliés yi ñuy dem waaw ñuy dem ñu daldi eh, joxante rendez-vous ci ay bërëb buñ naan fi asyal ru min ruuma diggante juruf ak zagaba foofu lañ joxante woon ca euh, boo génnee Makka ngir ñu daje foofu ñu daje foofu ci benn carrefour ñoom ñépp ilal Madina yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ay nit yu jóge woon fi nga xamante ni nii mooy Xuzaa ba ñu yëgee mbir mi lañ gaaw daw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko gaa yi waajal nañu lii ci ay armes ngir ñëw Medina ala saakiniha afdalu salatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu salaam ci saase mu daal di dajale saxaaba yi radiyallahu anhum daal di leen laaj seen xalaat ñuy joxe seen xalaat da Seydina Salman radiyallahu ta'ala anhu al-Farisi ne ah ñun de waa Perse ndax moom Perse la woon mu nga jóge ci bilaadu Faris mu ne lu mel nii bu mu masoon a dal bett nii ñi niñ doon def xandaq naa dañ doon def ab canal ab ab tranchée doon gas fi nga xam ne ñoom man nañu fay jaar li nga xam ne moo ci des ñu daal di koy garder te Medina noonu la meloon bari woon ay montagne fi ñu war a dugge nag foofu ñu ne nañ ko gas te mooy fii ñu taxaw fii nga taxaw yaa hajja baytillahi al haram ya za'ira taaba wa tayba madinati rasulillah alayhi afdalu salatu salaam yow mi ñëw ziyaar fi bërëb bi ba si fii di xandaq allah fii yëpp gis nga xeer yi ni mel ni mu naqari woon a gas yonent bi alay saa salam bi mu kiiwee sahaaba yi d'accord ci lool mu gërëm kaddu googale li Seydina ah, Salman joxe comme avis ñu commencé liggéey bi boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim wute nañu ñaata <coughs> lañ ko lañ ko defar mais am na nañu ne six jours ci six jours juróom benn fan ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di defar xandax bi am na nag ñu wax lu ëpp lool waaye ngir bañu guddal ñu yem ci noonu ñun commencé liggéey bi mu metti woon lool jamonoy xiif jamonoy mar waaye teewul woon ñépp nekk ci liggéey bi kenn neewul woon nañ ko bàyyeeg ñoom diw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam daal di taxaw nekk ci liggéey bi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam eh, al Buxaari ak imaamu Muslim rahmatullahi alayhima daal di soloowe daal di nettalee Allahu akbar ne keroog bi nga xamante ne nii ci la ñuy gas ah eh, alxandaq muy li nga xamante ne mooy lii nii ngeen di kiim lii ngay gis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëkkati na ci ci ci xeer yi yëkkati na li nga xamante ne nii mooy ci liggéey bi ba na nga xamante nii ci la euh, euh, euh, ci la ci la sonne waaw ñuy gas gas bu metti mu nekk liggéey bu naqari bu mettee metti metti jamonoy metti waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir dalal xelu saxaabaan yi keroog bi ñuy liggéey lii fii nii mu nekkoon liggéey bi metti woon lool yeneen bi alayhi salaatu wassalaam di wax waaw naan lahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama in laqayna inna al ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna allah yeneen bi alayhi salaatu wassalaam naan lahumma Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu mu ne keroog ñu ngi liggéey liggéey bu metti di yëkkati suuf si di gas di dóor di pikk ko peel di tonni suuf si ñuy gas ci biir kàmb gi di ko yëkkateeg suñu loxo yi suñu tenk yi ndax amuñu woon matériel bu baax bu bu mat nee na maa gis yonent bi alayhi salaam mu ngi mu ngi mu ngi poussière ba biir bi yépp poussière ba gisuma sax moo ma nëbb li nga xamante ne mooy biir bi ndax poussière te ku bari woon karaw la muy wax ay bayt yoo xam ne ki ko waxoon mooy saxaabu bu mag bi di Abdallah ibn Rawaha waaw naan lahumma lawla anta mahtadayna ay way borom bi budul woon yow doonuñu woon gindeeku mukk wala sallaynaa doonuñu woon julli mukk wala tasaddaqnaa doonuñu woon saraxe wala sallaynaa te doonuñu woon julli doonuñu woon joxe zakat kon nag fa anzilan borom bi yow mi ñu defal xéewal googu du suñu ngóoru kon nag fa anzilan yal na nga wàcce alaynaa ci suñu kaw sakinatan ak dal alaynaa wa sabbitil aqdaama in laaqaynaa te yal na nga dëgëral suñu ndëggu tànk yi bu yéefari ñëwee bañ war a jàkkaarloo ñoom innal ulaa ñoom ñoo ñële di ñëw ñoom Abu Sufyaan ak waa Ghatafaan ak seen coalition bi di al ahzaab looloo tax ñu tudde leen al ahzaab les coalisés borom bi di ko nettali ci suuratul ahzaab xew-xew bi xewoon fii mu ne ñoom qad ba'u alaynaa dañoo beew ci ñun ne du ñu jaamu yàlla mais kenn du ko fi jaamu waaye wa in araadu fitnatan abayna bu ñu bañee bëgg fitna mooy ñu delluwaat ci kéefër abayna dinañu ko bañ ñun jullit ñi allahu akbar loolu bokk na ci li nga xamante ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la wax waaye bokk na ci li lim doon wax comme ni ko Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nettalee mu nekk sahihayn mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa xiif ba mu ngi takk biir bi ak ay xeer ngir mën a taxaw naan allahumma inna al-aysha ayshu al-axira faghfir lil ansaari wal muhaajira mu nekk room mu ngi naan inna al-aysha ay suñu borom dundu dëgg-dëgg mooy dunduk al-axira kon nag yal nag ma jéggalal sama lansaar yi muy muhaajir muy waa lansaar ñi ñu fat wal muhaajir ak muhaajiruna yu jóge Makka radiyallahu anhu nee na fa qaalu mujibiina la ñoom saxaaba yooyu la di ko tontu naan nahnu alladhiina baaya'u Muhammadan ala al jihaad ma baqiina abada ñun ñoo ñi nga xamante ne ñoo jaayanteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw jihaad fekk ñu ngi des loo waaw am ci yeneen riwaaya mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam allahumma innahu la xayra illa xayru laaxira fa barik fi l ansaari wal muhaajira ay sa borom amul yiw lu dul yiw alaaxira yal na nga barkeel lamsaar yi ak muhaajira yi keroog ñu koy gas fii nii ñuy gas comme ni Seydina Jaabir wax ñu jekki mu daal di leen gaaral xeer wuy rëy rëy rëy waaw ngandum ros boo xamante ne nii seen seen nañ ñi dóor nañ ko seen pikk yi peel yi ak seen yiñ doon toje xeer yi mais lépp la yàq ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam mu ne inni naazil mu daal jël benn sémmiñ dóor tël mu toj benn côté bi toj mu ne rey leen mu ne allahu akbar on fiitu mafatih ash-sham mu kabbar ne jox nañ ma caabi sham muy dëkku Qaysar muy Hiraql bi sham borom bi teg na loxooy dëkk boobee sama loxo te mu ngi fii ñu tiim yéeféer yi di ñëw mu dóoraat xeer bi tasaat deux tiers bi tasaat beneen wàll bi mu ne allahu akbar on fiitu Faris jox nañ ma caabi dëkku Kisra waaye di ibnu Hurmuz teg nañ ko sama loxo beneen bi des mu jëlaat dóor mu tasaat mu ne allahu akbar utitu mafatih al yaman jox nañ ma caabi li nga xam ne mooy yaman allah jullit ñi kabbaar ànd ak moom noonu lañ ne woon ci liggéey bi ñu daal di koy jeexal bi ñu ko paree yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag ñu waajal di xaar waa Quraysh ak seeni alliés bi ñu ñëwee fii lañ taxaw taxaw nene gis bi ñu ñëwee rek gis ko ñu ne ah lii de du jëfi du xalaatu arab yi comme ñun ci noonu ci gàttal ci lañu ko tusi bi ñu ñëwee taxaw xam ne ñu fee nekk am na ñu ne def nañ fi weer am ñu ne matul weer waaw waaye borom bi tabaaraka wa taala daal di waaw daal di leen yónnee ngalal loo xamante ne nii moo ñëw daal di daaneel mabbal li nga xamante ne nii mooy seen tànt yañ yoroon bañ fa yàggee te seen yahuud yi nga xam ne ñooy waa Banu Qurayza li ñu waxoon defuñu ko ñu nekkoon ci biir waaw moo tax borom bi di nettali loolu le yàq seen tànt yi ñu mujj daal di dëpp xaa na nekk ñu kuddus moom la borom bi di wax ci suuratul Ahzaab mu ne yaa ayyuha alladina amanu udkuru ni'mata allahi alaykum id jaa'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira yéen ñi gëm yàlla fàttale ku leen xéewalu yàlla bi mu leen defal seen taw keroog bi nga xam ne la leen ay soldat jógee fu ne muy waa Quraysh ak seen i alliés seen i ñu mànkoo woon ci waa Ghatafan nee na ma yónni ci seen kaw ngelaw loo xamante ne ngelawu ay la ak ay soldat malaaka yi ñëw salfaaña li nga xam ne mooy seen tant ya lam tarawhaa yéen gisu ngeen leen woon wa kaana allah te bi nekk na te du dañ di nekk bima ta'maluna li ngeen di jëf basira di ko xam ku ko gis kon noonu la mbir mi fii la kon nag hani'an lak thumma hani'an lak thumma hani'an waaw waay waay tatagal naa la dalal ak jàmm fàttalikul loolu jamono ju metti yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xiifoon ba takk ci biir bi xeer ngir ngir ngir ngir ndax xiif waaw allahu akbar kon nag fa jazallahu anna nabiyyana muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wa ashaabihi radiyallahu anhum wallahu ta'ala a'lam